gis nga mu ne yeneen saa sam nee na gis nga lii nii moo tax euh, euh, masala biñ doon wax ñooñu seeni dal yi lañ yi ñi nga xam ne dañu ne mais ajjuma de toute façon nga nekk nga war a yow sa dem ajjuma nekk war ci yow wala nekkul ci war ci yow mooyem da ngay sangu parce que dañ ne yeneen saa sam dane ghuslu yawmil jumaati mooy sangaay gi da ko lëkkale ak bés bi waaw ba loolu moo tax ñenn ñi <laughs> di leen gis li ma <laughs> ibnu daqiq al aid di wax <laughs> di ne zahiri bi moom wax na wax joo xam ne moom yu kaadu an an yujama bi butlaani xat kaada tuuti rek ñu mën a dogu moom ci nit way yax ju yàqoo ngi te mooy sangu googu ku sangu sax avant timis ci bésu ajjuma ji baax na ko waa même après ajjuma ji après julli ji c'est parce que ñoom lii mooy seen dalil ghuslu yawm al-jumu'a ñu ne yeneen saa saam dane bés bi dane sangu bésu ajjuma kon nag comme que bés bi moom moom bu bés bi daal fekk génnagul même bu dee julli nañ ba pare yow boo sangoo def nga liñ la digal <laughs> waaye sauf que bon yeneen riwaay yi nag ñooy wane ne boo ñoom dañoo juum parce que xoolal imaamul Buxaari ci boppam Euh, di fi ñu la sànq baabu wujubi euh, baabu wudu euh, kitaabul adaan baabu wudu ah, il sibyan waaye naka noonu ci kitaabul jumaa eh, baabu tiibilil jumaa xoolal foofu lan la wax dane foofu sayna Abu Sa'id Abu Sa'id dane ashhadu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala al-ghuslu yawmal jumu'a waajibun ala kulli muhtalim est-ce que seetlu nga affaire bi <laughs> hein mooy dane al ghuslu sangu yawmal jumaa bésu àjjuma loolu bokkul ak ghuslu yawmil jumaati loolu annexion yooyu bokkul bu doon ghuslu yawmi mooy tax mooy bu njëkk bi cangaayu bés bi bii nag dane al ghuslu sangu bésu àjjuma loolu lu waral te loolu mooy lan mooy bés ba nga xam ne mooy la nga xam ne dem jàkka jaa tax ñuy wax pour dem fa mooy xuslu yow mi ak al xuslu yow ma moo tax du al xuslu yow mi no al xuslu yow ma al sangu bés da nga xam ne mooy ba ajjuma voilà loolu moom day wane ne gaa yi eh, yéen nag il faut ngeen seetaan li ngeen waxaat voilà lii moom moo tax waa jumhur eh, eh, dal leen ne waaye yow tari waaye ta hadis yi benn la maxraj bi benn la waaw kàddu yi bu wutee dañuy xam ne kon de toute façon ak yeneen yi wane ne de toute façon ak yeneen xadis yoo xam day ñëw di wane ne mais sangaay gi mooy ngir bañ a lor ña nga fay teg ak ni ngay xeeñee ni ngay xet géeg bi ngay dégager sa odeuru yaram beeg yooyu ak sa yére yi voilà loolu yow boo bàyyee nit ki xeeñ ba pare ñëw sangu si ci biir jàkka ji ñëw xeeñal nit ñi ba pare bàyyi ba ngoon nag nga ne ko noo boo sangoo it yow yaa ngi doo def nga liñ la wax yow l'essentiel sangul balaa jour bee jeex loolu euh, <laughs> moo na di wax lool kon gis nañ al imaamu al Bukhari rahimahullahu ta'ala ni mu ko ëndee al im kanta al imaamu Muslimu Abul Husayn mu ngi ëndi baabu wujuubi ghuslil jumaa loolu shurah yee ko def kitaabul jumaa baabu wujuubi ghuslil jumaa ala kulli baalighin min ar-rijaal wa bayaan wa bayaanu maa umiru bihi voilà mu ne haddathana Yahya ibnu Yahya moom lañ gisoon sànq rayhaanatu Nisaabu rahmatullahi alayhi qaala qara'tu ala malikin bële ci àllaysa la jële woon bii ci sëriñam bu mag bi di al imaamu malik te waxoon nañ la Yahya ibn Yahya daa bokk ci ñi nga xam ne day yoon jàng hadith ci kanamu imaamu Malik imaamu daaril hijrati moom gis nañ ko sànq an Safwan ibn Sulaym Safwan ibn Sulaym gis nañ ko sànq an Ata ibn Yasar gis nañ ko sànq an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu anna Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala al-ghuslu al-ghuslu yawmal jumu'ati waajibun ala kulli muhtalim voilà al-ghusl sangu bésu ajjuma waxul ne sangu bésu waaye sangu ca bésu a bi mooy lan ca waxtu wa nga xam ne laata ngay dem ajjuma loolu lañ lay wax fii noonu la ko al imaamu rahmatullah alayhi moom noonu la ko hmm? allah <laughs> allah xuulu allah waaw ëndee na ko tamit comme ni ñu waxoon sànq ci bële ghuslu yawmil jumaati eh, ala kulli muhtalim eh, wa siwaakun wa yamassu min min at-tiibi ma qadara alayhi waaw lii la waaw lii mu ne foofu mu ne sangu lool nag mooy leneen li nga xam ne xadiis yi ñëw ci kanam mooy laal neex laal parfum ak yooyu moo tax jarul ñu ci euh, attardé fii di ci mu ne foofu al imaam abu euh, kii nu mu euh, abu sa'id al-Khudri rahimahullah dane sangu bésub àjjuma dafa war ci képp koo xam ne ku ku ku ku gént la wasiwaakun waaye naka noon soccu wayamassu min at-tibi maa qadara alayhi mooy mu laal neex mu laal parfum li nga xam ne moo jàppandi fa moom mu ne illaa anna Bukayran mu ne Bukayr muy bu ibn al-Ashaj mi nga xam ne moo nekk ci càllale yi Abdullah tuddul Abdurrahman ci càllalem loolu càllale bi lay lijjanti loolu taxu ñoo jukko mu ne wax qaala fi tiibi foofu mu wax ci wàllu parfum bi ngay laal mu ne walaw min bu dee ne nit ki parfum wu soxnaam lay laal door a dem àjjuma sax lay xeeñcoo na ko def fiche fiche euh, bu amul moom parfum boppam mu àbb soxna si waa soxna si man nga ma àll ma ma ma fiche fiche tuuti damay dem àjjuma mu àll nga fiche fiche voilà après nga daal di aw dem léegi nag bu fa newul it mën ngaa fiche fiche nga fiche fiche daal di dem voilà yooyu jarul laaj digal ndax xam nga ne yooyu moom nga lu tax nga doon fiche fiche sama parfum bi loolu daa am yoo xam ne jarul laaj digal waxoon nañ la ko <laughs> benn waay boo xam ne dalaa jox clé këram te yow parce que da ngay liggéey côté yooyu. pour nga koy jullee tisbaar sinon doo am foo jullee eh, mu jox lu duubalu këram léegi nga dugg ci kër gi benn jour nga mën a naan naan ah man est frigo bi am na ndox waaye cema woo ko woo ko jotoo ko après nga nga nga génn mar quoi naanoo waaw après dem di ko wax benn naan ko kër man woo naa la sax eh, boobu mu ne lan la woon waaw eh, waaye damaa maroon boobu quoi doon la laaj est mënoon naa naan ci frigo bi waaw am mu la nag yow da ngay da ko ne waa yow léegi buur nga naan da ngay may laaj ndax da war a naanam biir mooy daal yoo xam ne jarul da laaj waaw comme yu mel nii kon noonu la ko al imaamu Muslim wa Abul Husayn daal di indi léegi nag ñu ñëw ci hadis bi nga xam ne mooy bi mujj bi insha allahu taala al imaamu al haafidu an-Nawawi rahimahullahu taala mu ne wa muy mille cent cinquante-trois mu ne xadiis bi mu ngi koy jële ci saxaaba wuñ naan samura ibnu jundub radiyallahu taala an annahu qaala nee na qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama mu ne qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama yal na boroom bi julli ci moom te sëlmal man tawaddaa képp ku jàpp yawmal jumu'ati bisub àjjuma fa biha mooy ngir dem ca àjjuma ja fa biha ay waay loolee de doy na ko wa ni'mat ta neex na ëskay waaw est-ce que mooy loolu doy na ko njàpp gi doy na ko wa ni'mat te baax na mooy liy def baax na waaye nag wa man ihtasal waaye nag ku sangu nag na nga xam ne nag fal ghuslu nag afdal sangaay ga nag moo gën nag waaw <laughs> ah moo gën hmm? léegi mu ne xadiis bi rawaahu solo na ko abu daawuda di al imaam abu daawud as-Sijistaani wa Tirmidhi ak al imaam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata ibn Muusa at-Tirmidhi rahimahullah wa qaala mun hadiisun hasan hadiis la boo xam ne bu baax la léegi laaj bu njëkk bi mooy est ce que ñoom ñaar dongo ko solo ñu ne leen déedéet seen sëriñ di sëriñu imaam Abu Daawuda kese boobu ndax du sëriñu imaam at-Tirmidhi na imaamu Tirmidhi jotawul al imaamu. ahmadu ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullah alayhi muy al imaamu ahmad solo na ko na ko noonu al imaamu an-nasaa'i rahmatullahi ala al-jamii' al imaamu abu daawud benn bërëb la ko rek la ko ni na ko noonu imaamu tirmidi al imaamu abu daawud la njëkk a wax rawaahu abu daawud mu ngi ko di kitaabu tahaara baabun fi ruxsa fi tarkil ghusli yawmil jumu'a mu ne haddathanaa abul waliid at-tayaalisi Eh, mooy seen sëriñ bu mag bi ñoom bokk seen sëriñ bu mag yi moom ak ñoom imaamul Buxaari rahmatullah alayhi muy Abul Walid Hishaam ibn Abdil Malik al-Baahili mawlaahum Abul Walid at-Tayaalisi al-Basri génn àddina gane àddina la 133 génn àddina la 227 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathanaa Hammaam mu ne mooy Hammaam bi Hammaam ibn Yahyaa al-Awdi rahimahullah Abu Abdillah ibn Abu Bakr al-Basri rahimahullah ash-Shaybaniyu génn àddina la 163 ci ay wuute yu jaam rahmatullahi alayhi an Qataadata mu jël ko ci Qataada ibn Di'aama ibn Qataada ibn Aziz ibn Amr ibn Rabi'a ibn Amr ibn al-Haarith ibn Sadus moo tax ñu naan ko as-Sadusi Abul Xattaab as-Sadusi al-Basri génn àddina la 60 génn àddina la 117 rahmatullahi alayhi an al-Hasan moo ko jël ci al-Hasan ibn Abi al-Hasan Yasaar al-Basri Euh, Abu Sa'id al-Ansari nekkoon sëriñu waa jamonoom gane àddina jamonoy Seydina Umar ibn al-Khattab l'an 21 génn addina ki nga xamante ne mooy l'an 110 rahmatullah alayhi nga xam ne moom kër yaay Ummu Salama euh, fala newoon bi mu ne Medina bi mu ne gone euh, ci ne ndax yaayam yaay Ummu Salama moo doon kilifaam rahmatullahi ala al-jami' <laughs> Allah Seydina al-Hasan waaw hmm? ah, oh. <laughs> léegi moom al-Basri rahimahullah Samura lii nag lu mu lu lu siiw la muy Samura ibn Jundub ibn Hilal ah, Abu Sa'id ñi Abu Abdillah ñi Abu Abdirrahman ñi Abu Muhammad ñi Abu Sulayman sahaaba yonent bay saasaam génn àddina am ñu ne l'an am ñu ne ah, nekkoon fële ci Kuufa am ñu bi basara tamit rahmatullah alayhi moom samura est que lii masala bu bu siiw la mooy est ce que samura dégg na li alxasan dégg na ci samura waaw borom xam-xam yi dañ naan noo euh, al imaam alxasanul basri rahimahullah moom déggewul euh, lu dul xadiis xaqiqa bii wax ci xaqiqa ah al mawludu ki juddu. moom dañ ko dañ ko mooy wax dañ ko war a rendil euh, lañ ko war a rendil tudd ko te septième bés ba yooyu xadis boobu rek la jële ci moom waaw léegi euh, euh, am ñu ne noo dajewul ak moom jëlewul ci moom dara am ñu ne noo dégg na ci moom dégg na ci moom am ñu ne noo li mu dégg mooy aqiqa bi kese te loolu comme l'imam an-Nasa'i rahmatullah alayhi wa moo tax ñenn ñi jàpp ne hadith bi de toute façon euh, même bu dee demee na nii hadith bi euh, euh, des na quoi <laughs> hadith bi laysa bi wéran parce que al Hasanul al Basri wérul ne dégg na ci Samuratum nu Jundub luudul luudul luudul li nga xamante ne nii mooy hadithu aqiqa bi kon nag hadith bi mënula wér hmm? hadis bii manula wér moo la al imaam al haafid Hajar mu ne en tout cas ci al Fath mu ne hadis bi am na ay yoon bi ci gën siiw gin cee dëgër mooy riwaaya bii al Hasan jële ci Samura nga xam ne ashaabu sunan as-salaasa ñoo ko wax nañ la imaam ibnu Maaja moo ko solo woon na ko noon ibnu Xuzayma solo na ko al imaam ibnu Hibbaan rahmatullah alayhima mu ne waaye nag am na ñaari illa ñaari problème yoo am ci hadis bi benn bi mooy an anatul hasan mooy al imam al hasanul basri dane an samura waxul ne da koo dégg ci moom te mu dallis la woon mooy baa bokkoon ci nëpp nëppalkat yi te ñooñu dañuy def attention ci seeni wax waaw moo tax son ba doon wax naan man daal ñoomin Qataada façon yooyu moom man maa leen fagal naa leen seenu nëpp nëppal waaw dinaa leen laaj bam leer man daal damay topp seen gémmiñ nag buñ nee xaddasanaa wala bopp mbir mi kii ma laaj leen waaw gisoon nañ ne teggi na tànkam benn jour ba pare leeral ko ne boobu moom dama doon baj mu yàqal ma xadiis bi man sooba rahimahullah léegi ah, al imaam al xasanul basri daa bokkoon ci tabaqatul mudallisiin moom ci la mooy ñi doon nëpp nëppal moo imaam al xaafis ne am na benn problème que ne imaam al xasan an anatul xasani dane an te lool du lu leer luy wone ne du koo dégg ca kam ne moom la ko dégge mu ne beneen bi que ne dañ cee wute ci moom waaw mu ne imaam Ibn Maaja soloo na ko ci xadiisu Seydina Anas waaw imaam at-Tabaraani moom kanta am soloo ko ci xadiisu Abdurrahman ibnu Samura ibnu Samur voilà mu ne kanta al jële ko ci xadiis xadiisu Abi Sa'id ak ibn kanta ibnu Adi jële ko ci xadiisu Jaabir mu ne yii népp nag dafa wéradi waaw léegi lii tax hein mu wax feneen moom imaamul euh, alxaafis mu ne képp koo xam ne day yenu day yen këne xadiisu alxasan bu jëlee ci samura këne loolu lu jokkaloo la ah day wéral xadiis bi loolu boroom al imaam moo ko wax waaye kanta euh, mu ne te loolu imaam alxaafis boo ci boppam moom moo ko wax mu ne loolu mooy mazhabu ali ibn al madini comme ni nga xam ne noonu la ko imaamul buxaari yi jële ci moom na ko noon imam at-Tirmidhi ak imam al-Hakim ak ñeneen waaw mu kon mooy mazhabu Ali ibn al-Madini waaye mooy hadith mooy mazhabu at-Tirmidhi moo tax imam at-Tirmidhi hadith mu hasan la wa qala hasanun sahih ñoo dañoo jàpp ne ma ne eh, eh, eh, waaye ala hasan jogay samura loolu bu ko waxee loolu de lool jokkaloo na way voilà mu ne wa na ko al-Hakim tamit wa ghayru ak ñu mel ni ñoom léegi ñeneen ñi waxoon nañ lool ñu ne la jële ci moom te lool imaamu Nasaa'i waxoon nañ la ko na ko al imaam al-Bazzaar ah am ñu ne moom de toute façon jëlewul ci moom dara lépp ci ay téereem la ko jële rek waaw mooy moom imaam al-Hasan loolu nag ak wuute la kon gis nga mbir maa ngoog léegi moo tax ñi nga xam ne dañoo dëgëral lii dañoo nañu jàpp ne ma ne comme ñoom imaam at-Tirmidhi moo daal imaam at-Tirmidhi rahimahullah te moo ñuy defal transition ci moom moo la ko solee da- da- da ne rawaahu Abu Dawud wa at-Tirmidhi hasan alimamu abou isa mu ngi ko di ci rahimahullah abwaabul jumaa baabu maa jaa fil wuduu'i yawmul jumaa mu ne haddasanaa Muusaa abou Muusaa abou Muusaa haddasanaa abou Muusaa Muhammad ibnul Musannaa mu ne nettali abou Muusaa di Muhammad ibnul Musannaa ibnu Ubayd ibnu Qays ibnu Diinaar al-Anaziyu Abdullah abou Muusaa al-Basri az-Zamin nekkoon Serigne ci waa kutubu sitta gane addina la 167 génn addina la 252 rahmatullah alayhi qala mu ne haddathana Sa'id ibn Sufyan al-Jahdari mu ne ki ñu nettali mooy Sa'id ibn Sufyan al-Jahdari Abu Sufyan ñi ne Abul Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala génn addina la 204 rahmatullah yaani qala mu ne haddathana Shu'ba mu ne ki ñu nettali mooy Shu'ba di Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki wal-Azdi Abu Bistam al-Wasiti al-Basri rahimahullah gane addina lan entre quatre-vingt-deux ba quatre-vingt-sept génn addina lan cent soixante nekkoon amirul mu'minin al-Basri rahimahullahu ta'ala an Qatada gis nañ ko sànq an al-Hasan gis nañ ko sànq an Samura ibn Jundub gis nañ ko sànq radiyallahu ta'ala anil jami' annahu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man tawadda'a yawma al-jumu'ati fa biha wa ni'mat wa man ightasala fal ghuslu afdal mu ne wa fil baabi imaamu Tirmidi mu ne wa fil baabi te ñëw na ci buntu bu mel nii di wax ci sangaayu yawmul jumaa an abi hurayrata hadis boo xam ne mu ngi jóge ci Abu Hurayra wa Aysata as-sayyidatu Aysa wa Anas ak sayyidina Anas mu ne hadisu Samurata hadisun hasan mu ne hadis sayyidina Samura hadis la boo xam ne bu wér la voilà mu ne qad rawaa ba'du ashaabi Qataada haadha al-hadiis an Qataada an al-Hasan an Samura wa rawahu ba'duhum an qatada an al-hasan an an-nabi sallallahu alayhi wasallam mursala mu ne ñenn ñi ci mbokki qatada yi àndandoo qatada yi soloo nañ xadis bi mu jële al-hasan jële ko ci samura waaye am na yoon yoo xam ne al-hasan ibn yasaar moo ko jële ci wax na yoneen saa saam nee na ci loo xam ne mooy dafa suti saxaaba bi mooy mu nekk loo xam ne lu mu yoor la hmm? loolu lu ama am solo la kanta kon xadis bi da xam ne kon xadis bi hadis sayna Abu Hurayra radiyallahu anhu ñëw na ci tamit hmm? waaw Allahu akbar mooy man tawadda fa ahsanal wudu summa tal juma fastama wa ansata te hadis boobu mu ngi ñëw waaw <laughs> hadis boobu mu ngi ñëw hadis boobu te romboon na fi sax moom dafay romboon romboon na képp koo xam ne dafa sangu gisoon nañ ko ci Riyaad bi ah? gis nañ ko kii ñu ngi tudd ci maanaam mu ngi ñëw jàlloon na keroog laa bëgg a wax gis nañ ko xadis mille cent quarante-huit fekk dañu la mooy xadis boo xam ne gisoon nañu ko bi muy wax euh, euh, ci euh, moom lañ gis jataay bi njëkkoon nañ ko defoon mooy bi njëkkoon mooy introduction bi ci tegu woon voilà mooy xadis boobu lay wax nii nga xam ne al imaamu muslim moo ko solo woon man tawadda a képp ku jàpp fa ahsanal wudu'a mu rafetal njàppam hmm? tumma eh, atal jumaa ginnaaw ji mu dikkal ajjuma ji mooy fañ koy jullee fastama mu déglu wa sata te mu xerewlu ghufira lahu ma baynahu wa baynal jumaa dees na ko jéggal nekk digganteem ak ajjuma bi nga xamante ne moo ko jiitu woon wa ziyadatu thalathati ayyam yokkal ko ci ñetti li nga xam ne mooy fan wa man massa alxasa faqad laga hadis boobu la naan wa fil baabi an samura kon loolu lu leer la kanta sayyidina sayyidatu aisha radiyallahu ta'ala Mhm. Eh, moom daal dina koy indi ta mu ngi tamit ci ash-shaykhan waaw boobu boobu tamit daa leer ci ñi nga xam ne dañ naan waaye mais gars yi xool leen affaire bi affaire bi affaire bi dara la nekkul farata <laughs> non non sangu moom sa non sa sa non non attention parce que eh, sayyidatu dane kaana naasu yantaabuna al-jum'a min manaazilihim min al-awaali fa ya'tuuna fil 'abaa'i wa yusiibuhumul ghubaar fa taxruju minhumur riih fa ataa rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallama insaanun fa ataa rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam insaanun minhum wa huwa 'indii fa qaala rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam law annakum tatahhartum li yawmikum haadaa waaw ah ak beneen bi kaana naasu ahla 'amal wa lam yakun lahum kuffar kuffar fa kaanu yakuunuuna yakuunu lahu lahum taflun fa qiila lahum law ightasaltum yawmal jumu'a yii yëpp mu ne yeneen saa salaam nit ñi dañoo nekkoon ñoo xam ne ah, na mooy dañ doon mooy li ngay awan doon dikk waaw aljuma di dikk àjjuma min manazilihim di jóge fa ñu dëkk mu sore min al awaali ca awaali medina ya loo waaw foofu daa neex ba parce que yàlla laa wax waaw mooy côté yañ fa daloon mooy awaali medina lu neex yooyu la gars yi foofu lañ doon tëddee di ñëw fa yattuuna fil bu ñuy ñëw nag comme que foofu daa sori bi bu ñuy dox di ñëw ah après ngay romb Baqiya ca kaw Baqiya <laughs> al-Gharqadi saway <laughs> ah bu ñuy ñëw ah léegi poussière beeg coono yeeg wa yusiibuhumul ghubaar ñu ñëw ak seen mbàjj yi seen yére yi hmm? léegi. mooy euh, périphérie fu Médina quoi ci kaw noonu léegi dañ doon ñëw buñ ñëwee nag ah euh, poussière yi jàpp leen ah léegi bu ko defee ak ñaqaayi foofu ni muy tànge léegi nag bu ngeen ñëwee ci jàkka yoo xam ne dafa xat te jàkka ji temps yi daa xatoon mooy mooy de ñaq beeg yooyu te amul ay clim amul yooyu sawaay tàngoor wi nga xam ne loolu Eh, léegi nag yonent bi saa saa mu ne benn waay daal di koy am bon xet buy génn ci ñoom quoi comme rek euh, c'est naturel lool ak ca yooyu léegi euh, léegi mu ne benn waay dikkal yonent bi saa saa fekk mu ngi ci man yonent saa saa ngi woon ci man yonent saa saa nag ne leen après ci boobu law annakum tatahhartum li mi yawmikum hada bu doon ne kenn ci yéen de doon ngeen laablu ngir seen bés bi doon ngeen sangu doon ngeen sangu ngir seen bés bi moo tax ci beneen riwaay bi da ne yonent nit ñi kaana naasu ahlu amal nit ñi kaana naasu ahla amal nit ñi dañoo newoon ñoo xam ne seen seeni liggéeyu bopp la ñoroon waaw mooy ñoo doon liggéeyal seen bopp amuñ woon ku faa ñoo xam ne ñoo loon ay surga yu leen doon liggéeyal ñoo ko doon defalal seen bopp ah ah nag buñ ñëwee fa kaaru yakunu na lawum taxal mooy buñ moon dañ doon amaale bon ak coono geek liggéey bi ñu doon liggéey jóge ci tool yi ñuy jóge ci càmb ga ñëw di julli ci àjjuma ak dox bu sori gi ngay dox ñëw ñàkk tooy ah xam nga loolu mooy xet gi dégagé wu ci nit ki loolu nag la naan wa kaana wa kaanu yakunu lahum tafal dañ doon am xet googee fa lahum ñu ne leen nag yeneen si ta yeneen sa sarma leen ko wax ah law irtasaltum yawmal jumaa ah aka neexoon ngeen sangu woon ngir seen julli ji bu ngeen ñëwee ngir julli ji àjjuma lii mooy riwaaya eh, imam eh, moo moom eh, sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha Euh, yii yëpp di wane que ci ñi nga xam ne bu ñuy gis masala yi dañoo jàpp ne ma ne waaye sangu àjjuma nekkul farata waay ne yii nii yëpp te tax tax bi xamoon nañ ko mooy xet gi nga xam ne moo doon jóge ci ñoom yeneen saa saam digal leen ñu sangu kon loolu noonu nekkul loon ba daan li mu leen ko waxee la tasaltum yawmal jumaa aka ah, neexoon ngeen sangu woon ngir seen bés bii ngir bu ngeen di ñëw di àjjuma léegi nag loolu day tax ñeneen ñi ne voilà kon waajibun ghuslu yawmal jumaati waajibun yi gis fii sungo sangu yowmal ajjuma dafa nekk loo xam ne lu waral lool dañuy xam ne loolu même du waajib gi nga xam ne moom lañu xam ndax am na lu ko saarif loo xam ne moo ko toxale min al wujubi ila al istihbab yóbbu ko waaye al akid waaw yób jële ko ci farata yóbbu ko ci loo xam ne lu ñu sopp la waaye lu ñu feddali voilà loolu insha allah comme que gis nañ ni hadith yi d'une façon général euh, gis nañ taxrij yi léegi nag bii di ñëw insha allahu taala nag ñu daal di gis nag li nga xamante ne ni mooy masala yi nag waaw mooy dugg nag ci wute yiñ la waxoon masala yiñ la filimaloon ak yi nga xam ne amaana duñ ko fàtte comme yi imaamul Buxaari waxoon sànq suñu xel far demaat yi mooy est ce que jigéen ñi ak ñi nga xam ne àjjuma waru leen comme jigéen ñi xale yi ñoon dañoo war sangu àjjuma même bu dee ne waru leen mooy julli ji ak yeneen yi nga xam ne surtout masala bi gën a rëy mooy est ce que sangu àjjuma farataw la la déet loolu yëpp insha allahu taala ñu daal di koy gis kon bii di ñëw masala yi kese lay doon oui waaw ba gis nañ masala yi ba pare mooy masala bu njëkk ci taxrib bi mais des na leneen mooy ana ba lëkkaale d'abord bala ñoo tëj waaw <laughs> ah, ñu ne la noo lëkkaale ñetti hadith yi ak suñu bunt bi daa leer moo taxoon bi ñuy tàmbale ñu wax la ko ne imaam ni mu tuddoon buntu baabu fadli yawmil jumaa romb nañ ko wa wujubiha lii wane ne ak ak ngëneelu yawmil jumaa nañ ko wax na xadiis yi wax ngëneel wa wujubiha gis nañ ko xadiis bu mujj woon la yantahiyanna aqwaamun an wad'imul jumaat xadiis boobu mille cent cinquante bu Seydina Abu Hurayra Seydina Ibnu Umar yeneen yi Seydina Ibnu Abbaas radiyallahu anhuma hmm? radiyallahu anhum loolu léegi nag fii wal irtisaalu laha ci la ñuy nekk mooy kon lëkkaaleem mooy yonent may saa saa ak ak li mu tuddee buntu bi mooy moo digle kon sangu li nga xam ne mooy bés bu àjjuma ngir àjjuma ji voilà idaa jaa ahadukumul juma falyaghtasil ba pare ghuslu yawmil juma waajibun ala kulli muhtalim ak man tawadda'a yawmal jumu'a fa biha wa ni'mat waaw wa man ightasal fal ghuslu afdal waaye ku sangu-sangu moo gën ci riwaayu Samura bi waaye ghuslu yawmil juma waajibun ala kulli muhtalim bu sayna Abu Sa'id muy sangu yow bésub àjjuma daa war ci képp ku gént hein waaye waaye mu des ak sangu googu sax xam nga beneen masala boo xam ne waa mooy mais sangu googu mook sangu janaaba benn la wala damay ñëw rek sangu noonu kese wala bu ma woon janaab fekkoon ma amoon janaab bu ma ko sangoo kese doy na wala il faut bu dee ni yéenewu ma ko il faut ma sangul àjjuma ji sangu boo xam ne damay sangu sama janaaba wala jigéen boo xam ne daa bëgg fekk àjjuma ji ci ñu ne moom itam day sangu ah ay bërëgam dagg mu daal di sangu ngir yëkkati bërëg gi dañ est ce loolu dañ naan ko ah waaye des na beneen sangu il faut nga yéene ko ci àjjuma ji wala boo ko ci yéenewul da ngay sanguwaat voilà loolu tamit mooy daal lëkkaale bi loolu dinañ ci ñëw insha allah ci masala yi